loolu nag day wane par exemple li euh, euh, li kii doo li suñu boroom wax te yonent bi aleyhi salaatu wax ko ci xadiis boobu bu siiw nekk saxiixay ni bi Seydina Omar naroona rey euh, Xaatib ibn Xaatib ibn Abi Baltaata yonent bi aleyhi salaatu salaam ne a ya Omar ama alimta annahu qad shahida badran xanaa dangaa fàtte ne Xaatib Badar même bu dee nee nga tey dañ dafa nar a siiwal suñuy mbir dox ma ndigal ma ray la ma ray ko amaa alimta anna allah qad ittala'a ala ahli badrin wa qaala fa'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum xanaa yëgoone buur yàlla xool na xolu waa badar yërnu na xolu waa badar xool la ne leen def leen lu leen neex man jéggal naa leen loolu nag ah, tekkiwul ne mooy ñoom ginnaaw badar lu ñu man di def buur yàlla jéggal na leen mais loolu tekkiwul ne que defee bàkkaar boo xamante ne nii dafa war a am pen pen que duñ leen ko teg si te loolu li koy wane mooy fii Mistah ibn Usasa Mistah dafa xazf haddul xazf lañ ko teg mooy dafa tuumaal ku sangew muy sayyidatu Aïsha ci loo xam ne ak njaaloo mais yonent bi alayhi salaam teg na ko daan bi même bu nekk ci am ahlu badr moo tax sayyidatu Aïsha ne woon yaayam bi yaayam bi mu àndee yaayam ba yaayam wax ko ni mu demee faqastalu ne ta'isa mistah mu ne ko doo seetaat li ngay wax ndax yow da ngay wax lii ci koo xam ne dafa fekke badar ataqulu hadha fi rajulin shahida bad mu ne ko mu ne ko euh, waa hanata woonaa la woobu sori yow di yëgoo li duggee géir yi xanaa déggoo liñ wax mu ne ko lu wax mu nettali ko nekk li ñu koy tuumaal ndekete ci dëkk bi hein mais loolu noonu mooy ne euh, yonent bi alayhi salaatu salaam teg na ko pen bi mooy ne dóor nañ ko quatre-vingts coups comme ni nga xam ne noonu la ñëwee ci saad yi Seydina Abu euh, Ibn Ishaq Ibn Yasaar kon mooy ne nit foo man di toll mooy koo xam ne euh, ab wàllu yu bu defee loo xam ne charia da koy comme ñu fekk ko muy naan sàngara mais foofu dañ koy dóor yari sàngara ah yi lislaam ne ku naan sàngara moom lañ lay dóor dinañ ko ko dóor de si tekkiwul ne nag dóor nañ ko ko loolu day wane ne wala oh, waa ji daanu na tombé na disgrâce non lii la lii mooy charia bi lii mooy loi bi ak foo man di toll même bu dee yow yaay xalifa bi nga def loo xam ne dañ laa war a dóor yari sharia dañ la koy dóora ah. ah oui gisoo kii badar waa badar ñi nga xam ne yàlla nee na def leen te ñoo bokk ñi gën ci jullit ñi buur yàlla ne nii nañ def lu leen neex faqad ghafartu lahum la faqad ghafartu lakum jéggal naa leen mais teewul Seydina Mifta yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi aaya yi wàccee setal Sayyidatu Aïsha Ah. mais da ko dóor kattanuy ku comme ni mu dóor Seydina Hassan ak Sayyidatu Hamna ak ki nga xam ne moo yen woon mbir mi di Abdallah ibn Ubay ibn Salul al munaafiqul xabiis kon loolu lu am solo la mooy ne affaire amoo fooy toll yow bañ ne waa ji teggil nañ ko àttee sharia loolu moom la ko wax mooy kooku kazaabun ashir la mooy ne kàcc kat bu amul fenn fu nit di toll ci wilaaya ak ci mbaax ak sell bañ ne waa ji nag moom léegi lu mu defati kenn du ko def ku fi mooy façon waxi caaxaan yi gaa yi nettali ay sawaay sëriñ bi dañ koo fekk mu dugg ci baar bi daal di laaj sàngara ne moom lay naan ni bu doon dëkku réewum jullit la mais dañ koy fëgg ay yar quatre-vingts coups dinañ ko ko fëgg si ndax dafa naan sàngara ñu jàpp ko mu mu ñëw ci baar bi laaj sàngara génn ci mbedd mi ñu gis ko mu yor ko ay amul da koy soppi soow ak yooyu de waxi caaxaan yooyu moom na ko gaa yi baax mooy ne dara kooku dañ koy jàpp fëgg ko quatre-vingts coups même bu dee mooy xalifa bi amul yooyu de voilà mooy sharia amul ay nit ki fii tollu na fii ba moom teggeedu ko déedéet ku fi kii dañ la koy teg waaw lii àtte ñépp justice bi moom elle est une indivisible pour tout le monde amul discrimination waaw amul discrimination li yeneen ci wàllu saabsaab waxoon ne innama ahlaka alladhina kaanu min qablikum idha saraqa fihim ad-da'if al al al al sharif tarakuhu wa idha saraqa fihim ad-da'if aqaamu alayhi al-hadd li mu waxoon ci xadis boobu nekk ci xasamiya al-mar'atu al-xasamiya di nekk ci saxiixayni bu Usayd mooy nettali boobu. bi nga xam ne ci lañu mu ne li alakoon ñi nga xamante ne nii moo peuple yi leen jiitoon mooy bu dee ne ab sharif koo xam ne ci o ay classe bi la bokk ci kilifa yi la bokk ak nu mu kilifa boroom daraja la boroom askan la bu defee moom ñu bàyyi ko ndax diw la kii doomu xalifa bi la kat malgré moo sàcc xamaa waay yow mais doomu buur bi la kat c'est le le prince héritier c'est vrai sàcc na banque bi lu leer ba am ay preuve waaye nag nañ ko fexe nëpp nëppal mu ne loolu alakoon peuple yi leen jiitu woon bu dee ku mel noonu la daal di koy nëpp nëppal bu dee nag waa peuple bi la les étrangers yi ne ci dëkk bi wala ñi nga xam ne citoyen lan daa lañu amuñu euh, bras bu bu bu long bu leen di kii ñu daal leen di teg seen bi mu ne loolu moo alakoon nit ñi Seydina Mista ibn Usasa kana min ahli Badr teewul yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko teg pen bi bii mu wàccee voilà kon loolu moom lu leer la bu fi kenn wax ay diw moom dara ba mu def fi lu mu war da def rek bu dee réewum sariya tax may bu ñu koy àtte bu ñu ko àttewul moom lool loolu waxuñu ko day jéggalu ji mu jeex comme ñépp day tuube rek jéggalu ji digganteem mook boroomam la mu jeex